di ziyaare ñëpp fas yéene àndaat ak yéen rek ci jataay xam-xam yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xoox iman moo koy ànd ak yéen ci weer koor gi tey di juróom-benneelu fan ñu fa yéene ci ànd ak suñu mbokk di ko xam ne du gan ci jataay bii nii ndax njëkkuñu ko fee dalal tey ñaareel ba tamit kuy topp jataay bi wala jataay yu mel ni tamit xàmmee nga ko ci biir jataay yooyu noonu muy sëriñ Abdul Ahad Sané di ko xamante ne dalaloon nañ ko fii ci at yi ñu weesu ci jataay bii nii mu jànge alxuraanul karim ci tëngéej ginnaaw bi mu jeexlee njàngu alxuraanam la jóge fii senegal dem fale ci Murtani ci maadul ulum al islamia yi nga xamante ne dafa nekkoon taabia lil mamlaka al arabia saudia euh, ginnaaw bi mu jàngee foofu ba noppi la fa jógee dem fële ci Arabie saoudite ci madinatul munawwara ci al jamiatul islamia kulliyatul xadis maanaam faculté bi nga xamante ne ci lañ jàngale wàllu xadis foofee la jànge ba am licence ginnaaw bi tamit Euh, jóge na fi dem fële ca Liban foofee ngir li am njàngam foofee la jànge ba am doctorat doctorat ci wàllu al atwaar al fiqhiyya lil mazhab al maliki wa manaahijuha wa mu'allafatuha euh, ginnaaw bi mu amee doctorat wàllu googu rek ci la nekk di yëngutu ba léegi mu tàmbuli di yëngutu ci jàngale njëkk jàngale ci kulliyatul ifriqiya di faculté bi nga xamante ne moo nekk ci ndakaaru foofu tamit jaar na fa jàngale fa ci biir loolu tamit mi ngi doon yëngutu ci di jiima leeral li nga xam ne moom la ko yàlla baaxee ci wàllu xam-xam mu bokk ko ak jullit ñi di ko séddoog ñoom di ko jaarale ci wàllu média di bokk ci ay débat yu wuute ci ay këri yëglekaay yu wuute ci média maanaam ci rajo yi ak télévision yi débat yu baree bari yoo xamante ne organise nañ ko ci wàllu xam-xam ci wàllu diine ci wàllu leeral loo xamante ni dana jëriñ jullit ñi miin nañ ko ci palaato yu mel noonu waaye fii ñuy wax yéen nag mu nekk fii ci biir Touba ci ndigalul sëriñ Mouhamadul Mountakha Euh, di yëngu rek ci jàng ak jàngale euh, di jàngale ci daarul minan di jàngale ci ba encore ci daaru tanzil waaye tamit daara ju mag ji nga xam ne moom la sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbacke sos muy institut al Azhar te sëriñ mamoor di ci liggéey liggéey ba mu solo te yàlla baaxe ko ba fi ne nii mu ubbi benn faculté boo xamante ne ñu ngi ko ubbi foofu ci ndaam gouvernement bi reconnaître ko ñu tàmbali liggéey boobu noonu ci ay bis bi ñu weesu rek dañu tàmbali liggéey bi moom tamit yàlla baaxe na ko mu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy saytu liggéey boobu noonu kon professeur la ci université Cheikh Ahmad Bamba bi nga xamante ne ubbi nañu ko fii ci Touba te ñu tàmbuli liggéey bi fan yi ñu weesu kon ci tënk rek mën nañoo wax ne kooku moom lañu ñu dalal fii jotaay bi tey muy sëriñ Abdoul Ahad Sané mu fa yéene ànd ak ñun ci tomb bu am solo bu mat a bàyyi xel muy juhudul wala ulama u suufiya wa juhuduhum fi xidmatil xadis muy boroom xam-xam yu yi ak seenug sonne ci liggéeyal xadisu yonant bi alayhi salatu wasalaam xam naa ni incha allah bu ñu teew la waxtaan wi dañu xam yitte ji nga xamante ne suufiyanke yi jox nañ ko xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam euh, insha allah ci biir waxtaan wi dana danañu baaxee ihtimaamu suufiye fil xadiis maanaam seen suufi yu suufiyanke yi seen yitte wa xadiis ak seenu liggéeyal xadiis ak taalif yi nga xamante ne def nañ ko ci wàllu xadiis ak taalif yi nga xam ne def nañ ko ci wàllu maanaam naqdu ruwaat ak jiima gëstu xaddis yi nga xamante ne moo wér ak yi wérut ak yeneen wàll yoo xamante ne làmb na wa wa fànn googu noonu te mu jëm ci wàllu xaddis te suuf yaa ngi koy def ci seen kemtalaay kàttan incha allah bu ñu teewale waxtaan wi wàll yooyu yëpp incha allah dana ko leeral ci biir waxtaan wi. xam naa ne bala ñu koy jox kàddu yi kàddu gi rek dañu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci àllarba ji danañu fas yéene dalal euh, docteur Mouhamad Dahaba ci alfasal al kilawi te mooy insuffisance rénale incha allah docteur Mouhamad Dahaba la ñuy fas yéene dalal suba ci àllarba ji incha allah bu dee ci alxames incha allah ñu fas yéene ànd ak sëriñ Mouhamadul Mortada Touré. ci malaamihul wasatiya fil fikril xadim yi bu dee ci ajjuma ji sëriñ Abdul Aziz Mbay lañu àndal ci xuquuqu zawje bi bu dee ci gaaw bi ñoo ànd ak sëriñ Muhammad Fay ci xiyamu ceddo bu dee ci dibeer al ustaas Sam Mbay la àndal ci euh, nafasatul waxt bu dee altine ji incha allah sëriñ saalihu mu sëriñ mu fàtt xari dañuy fas yéene àndal ci alxanaa xam naa ne ñu fàttali mbokk yi rek ne ñi nga xam ne bokk bëgg nañu bokk ak ñun jataay yi te bëgg ànd ak ñun jataay yi ci wàllu média ci wàllu rajo yi bu dee jant bi FM ñoom zéro heure lañuy teg waxtaan wi benn FM ñoom 17 heures Lamp Fall FM heure ba tey Zik FM 22 heures RTS 14 ba tey tamit euh, RFM wala Sud FM ak Walfajri ak ICAP yooyu yëpp ñu jàllale waxtaan wi. bu dee Daarul Muxti FM ak Ñaaxeen FM ñoom en direct lañu def waxtaan wi te dañ koy rediffuser bu dee ci wàllu télévision yi tamit Touba TV yi ak Lamfal TV bu dee ci internet bi tamit en direct mën ngeen ko ànd ak ñun ci biir waxtaan wi ci YouTube bi kon li ñuy def rek mooy dañuy jox kàddu gi sëriñ Abdou Lahad Sané ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baax tey yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi di nuyu nuyoob lislaam bu sell di leen ziyaara te ji di jiital ci ziyaara bi ña nga xam ni ñooy kilifa yi dëkk bu tedd bii te di ci jiital ak cheikh sëriñ abbas mbàkke yal na yàlla guddal fanam te yokk ko wér di nuyu mbooleem kilifa yi nga xam ni njabootu maam Cerno Ibrahim njabootu maam Cerno Ibrahima lañu yaa xam ay ñu mu meññ wala ñi nga xam ni dañuy askanoo ci moom ci anamu askan gu mu mën a doon di am mbégte dajewaat ak yéen ci jataay bu tedd bii nga xam ni jataayub xam-xam la nga xam ni jataayu mudaakara la doon it jataayu njariñante ci wàllu xam-xam waaye it njariñante ci wàllu àdduna njariñante ci wàllu allaaxira jataay yu mel nii nag surtout jataay yi nga xam ni dafa doon jataay bu ñuy amale ci benn ci pénc sëriñ Tuubaa yi wax ci day xaw a diis lool ci man ndax xam-xam fi la fekk baax ba mu fi sampoo ba tey ñu raw ñépp ba tey dañu continuer di raw nit ñi ba tey muy sëñ Touba ak mbooleem ñi aju ci moom loola moom dañu ko gëm moo taxit dañu koy wax saa su ne kon wax ci barab yu mel nii dinay faral di diis lool ci man amaana sax lii tax mu woyof tuuti mooy ndigal li nga xam ni dañ ko ca am ndigal lu xaw a mel ni ndigaluk soññee bu dul woon loolu dëgg-dëgg duñu cay sawar lu dul ñëw di dégloo ko taataan eh, ndax ku jaay xam-xam yitteel nga jàpp ni am nga xam-xam nga yegg ci sii benn ci pénc sëriñ Touba yi euh, danga nga xeeb sa bopp bu fekkee ni xam-xam rek nga bëgg a wane ni ki euh, Hassan waxe woon doon ko tontoo Zabraqaan ibnu Badr wa inna alladi yuhdi alqasaida naxwana ka mustabdiin tamran ila ahli xaybara ñoo ëppale ñépp tàndarma jamono yooyu madina it surtout Hassan ak waykat yooya nekkoon ci kana ca wetu yenent bi meloon nañu noo xam ni ci way ku ñëwoon doon jonganteeg ñoom ci way doo ci génn bisalaam salaam penc sëñ Touba it noona la mel mu doon lu ma gëm nag di ko waxit fu ne ndax dama fee xam dama xam penc yi dama xam ñi fi ne ci ay boroom xam-xam dale ko ci sëñ bee ki rakkam ba ci ay doomam ak seeni doom ñoom ba yegsi ci sët yeeg sëtaat yi kon li ñuy def nii dum njàngale waaye e, ishaam la rek ci fàttalante ak ishaama la it ci e, bokk rek dundal bis yi ngir rek bis yi mel nii bañ a am faraax ñu ñëw rek dal di ci bokk loola rek mooy suy suñu yitte waaye dum njàngale e, wàllu tasawuf it nag surtout ku koy wax ci jataay ci pénc yii danga xamut lay wax moo tax duñu ci duñu ci guddal duñu ci guddal ndax ñu ngi mu taaba ay waxtaan yu bari surtout waxtaanu eh, Cheikh Ahmad ci wàllu tasawuf moom ku fi ñëw di wax ci tasawuf bee boo nga moytu xam ni ah, boo boo loo wax lu dut noonu rek danañ la gàggante ci pénc mi wala ñu xanaa ñu rus la waaye eh, du lu ñu fi sañ a wax ñun kon lu aju ci tasawuf mooy lan duñu ci sax tatarruq eh, ndax dëkk bi ci la ci la ci la sosoo ci lañ ko suuxate ci la màgge ba toll ni mu toll kon kenn du fi jàngale tasawuf eh, lii ci am solo rek mooy buntub eh, ulamaa u tasawuf seeni juhud ak seeni ishamaat ci majaalu xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ndaxte dëgg la xadiis dafa bokk ci ponk yi nga xam ni ponki xam-xam ci lislaam xadis daf caa bokk eh, ndax alquran la la ca topp mooy xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, ndax moom la yàlla wax ne ko wa anzalna ilayka dhikra eh, litubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim dama wàcce ci yow alquran ngir nga jàngal ko nit ñi leeralal leen ko ndax alquran lu ci bari suñ borom da koy tënk ndax la gën a am solo ci ndigal yi Euh, te mooy julli ci boppam ku ko bëggoon a def sukkandiku ci alxuraan rek ngir bëgg julli xaw ma nooy jullee euh, waxtu ya ñuy julli nekku ca bi waaye it euh, juróomi julli nekku ca naka noonu anam gi ñuy jullee mi at takbiir ila taslim nekkul ci alxuraan kon yonent bi li doonoon dawroom ci xadiis yooya nga xam ni moom la daa firee alquran euh, mooy rekk euh, jàngale ko wesaare ko ngir alquran bi ñu wàccee ci jaam yi mën a leen mën a leer naññ li tubayyina linnaasi ma nuzila ilayhim euh, mu bari yàlla li muy wone minnatoom ala rasulihi di ko wax saa su ne maa wàccee ci yow alkitaaba wal xikma xikma googu imaam Shafii daan na waat naan xikma li ci yàlla jublu mooy xadiisu yonent bi kon loolu euh, tilqaa'iyan euh, képp koo xam ni bëgg nga dund islaam laa yasauka illa an taaxuda bil amuloo noo mën a dund islaam lu dut ni rek da nangu xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zahara li ann atisaaman bil kitaab wa bi xadiisil mustafa huwa sawaab ñaar yooyu benn munta dem bàyyi moroomam benn munta dem bàyyi moroomam Euh, ndax dawru xadiis mooy leeral euh, alquran ngir nit ñi mën ko dégg comme ni ko sunu boroom euh, namme kon ñaar yooyu bu fekkee ni munun benn munta dem bàyyi sa moroom xadiis ñëw di leeral alquran nitu tasawuf yi bëgg a dund lislaam comme ni ko sunu boroom bëggee ndax dëgg la jumhurul muslimin lu bare bare bari ñu ngi ngoy jàpp ci alquran Euh, ci pas-pas ci gëm yàlla waaye ci al amal euh, al-zahira mu des nag loo xam ni ak gàttañ lu foofa la ëppee mooy wàllu tahdibu nufuus nga xam ni mooy complété ñaar yële di al imaanu wal islaam ihsaan ñëw màcc ci tahdibu nufuus war ko complété war ko mottali ñi dund loolu nag ihsaan googu boole kook al imaanu wal islaam ñooña ñooy nitu tasawuf yi Eh, comme dañ ko bëgg a dund nag dundu lislaam comme na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dundee dundu lislaam comme ni ko saxaaba yi doon dundee la shakka ni ñaareelu masdar bi ci lislaam te mooy xadiis la shakka ni ku ñu ko waxut sax war ngaa nangu ni ñoom dañ koo joxoon àqam ba mu mat sëkk eh, donte nag eh, ñi nga xam ni dañoo am inxiraaf ci wàllu aqida am inxiraaf ci wàllu manhaj am inxiraaf ci wàllu mawqif saa su ne ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma nitu tasawuf yi jàpp ni seen diine ci ay gént lañ koy jële ci ay ilhamaat lañ koy jëlee ci eh, ay xuzaabalaat eh, yooye lañ koy jëlee te fekk ni dañoo xamul lan mooy tasawuf xamuñu it ñooñ tasawuf looloo ko waral kon wax ci point bu mel nii dafay am solo lool pour nit ñi xam ni ñoom kat seen diine lam seen seen seen doxalin lam yabnuhu an faraax taxawaluñu seen doxalin wii di tasawuf wii di sulóog taxawaluñu ko ci eh, ngelaw li noonu kese kese kese boo demee ci alxaaji abdullahi ibn ibrahima shinqiti eh, ca maraqi mi ngi dëggal te moom kaana mutasawifan kaana suufiyan kabiran eh, mi ngi saxal mabda boo xam ni ñoom nitu tasawuf yépp dañoo bokk gëm ko ànd ko te mooy ni almanamaat wal ilhamaat laysa masdaran laysa masdarayn min masaadir di al islaami alquran la ñu ngoyoon ak sunna tax muy wax ni wa yunbadu l ilhaamu bil araai ani bihi ilhaama lawliyaai laa aw min at loolu dafa leer nañ lu eh, awliyaa yi nitu tasawuf yi loola la ñu gëmoon mooy ni masaadiru tashri' al islaami ilham bokk ci du ci asl manaam it bokk ci waaye nag gannaaw ba ñu moyee ci alxuraan mooy ci sunna daan nañu wettalikoo yooya ci loo xam ni lam yati fiihi nafsun shar'i yooyu yëpp incha allah danañ ci ñëw loolu moo tax mooy gi ñu mooy ci xadiis yonent bi ak juhud ya ñu defoon ngir xidmaal xadiisu yonent bi taxoon na Abdul Wahhab Ash-Sha'rani di wax ni uxida aleyna al ahdu al aam min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama an la natahawara fi riwayati al hadith bal natasabbatu fi kulli hadithin narwihi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wala narwihi anhu illa ida kaana lana bihi riwayatun saxiixa nee na moom Abdul Wahhab Sha'rani mu ne ñun nitu tasawuf am na ahd bu nekk ci suñu diggante ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci ni bu ñu def bu ñu def tahawur mooy jëfinu maa tey di jàpp jël xadiis bu la neex nu mu la neexee di ko di ko di ko laye waaye nag ahd bi nekk ci diggante yonent bi ak nitu tasawuf yi mooy mu bañ a def mu bañ a tahawur ci ni muy solowee xadis waaye it xadis bépp bu muy solo ci jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bu mu ko soloo lu dut ni dafa fekk mu doon xadis bu wér nee na loolu kaana ahdan bayna nabii sallallahu alayhi wa sallama wa bayna a'immati tasawuf mu dellu waxati ni e, waaye ahd boobu bari na ñoo xam ne dañuy def xiyaana ci ahd boobu surtout ci nitu tasawuf yi laa si siyamaa ñi nga xam ne amuñu ndëgg gu sax ci li nga xam ni mooy ab tariqa astas as-sufiya ñi nga xam ni xamuñu dëggi-dëggi tariqa jëlewuñu yoon tariqa ca anam gañ ko war a jëlee iltisaamuñu ci charti tariqa ñooñu la shakka ni daa iman dañuy xiyaana dañuy wor ci ahd boobu nekk ci diggante yonent bi ak diggante nitu tasawuf yi looloo tax mu teg ci ne moom eh, Abdul Wahhab mu teg ci ni fal taalam yaa axi fal fa taallam yaa axi ilma alxadis li taxruja min alwuquci fi lkadibi ala rasulillahi sala alayhi wa sallama bi xayri qasd mu ne yow mbokk mbokkub tas nitu tasawuf mbokkub suufi xamlul xadiisu yonent bi sala alayhi wa sallam ngir nga bañ a bi ci waxal yonent bi lu mu waxul doonte sax jubluwoo koo waxal lu mu waxul kon nanga dem jàngi xadiis ba màcc ci yow mi nga xam ni da nga bëgg a doon ab mutasawwif loolu mi ngi koy waxee ci lawaaqihul anwaaril qudsiyya fil uhuudil muhammadiyya e, kon a'immatu at-tasawuf e, ñii inkaar seeni tasarufaat jàpp ni dañoo ginnaaweel xadiis dañoo xamul e, lan mooy seen manhaj dëgg dëgg dëgg bu ñu delloo ca gannaaw danañu fekk Junaydi di wax ni man lam yaxfad al qur'ana wa lam yaktub al xadiis fala yu'addu fi diiwaanina ku mokkalul alxuraan te doonoo bindukatu xadiis bokkuloo ci sunu yoon wii di yoonu tasawuf kon loola yépp day wane ñaax gi nga xam ni ñoom dañ ko daa ñaaxe ci daruratul iltizaami bi al ahadith an wa dirasatan wa mudaarasa jàngale ko mokkal ko ak jàngalante ko loola ñoom dañ ci daan ñaaxee ba tey bu ñu delloo ci euh, Abdul Wahhab Sha'rani mi ngi waxati ci beneen téere bu mu naan al kawkabu shaahiq mu ne wa min axlaaqi almuridin alsaadiqin an laa yatluba ahaduhum fi tariqi alqawmi illa ba'da tabaxurihi fi ulumi alshariati eh, nee na bokk na ci jikkoy murid dëgg dëgg mooy ni du sàkkoo insilaat du sàkkoo suluk du sàkkoo nekkub saalik dugg ci xaw xawmi lu dul ni dafa géeju ci xam-xami sharia yi te xam-xami sharia jamono yooyu alquran la ak sunna yonente bi ak xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tey mu nettali ni wa balaghana an cheikh abul hasan shadhali nee na jëlee nañu jote na ko jege ci abul hasan shadhali mu ne man lam yatabaxar fi ulumi shariati xataa yasiira yaqtau akaabir alulamaai bilxujaji alwaadixa fi majlisi almunaadara fala yatlubu suxbatana nee na képp koo xam ni géejuwul ci xam-xami sharia yi ba mujj mën a convaincre mën a ifhaam ay boroom xam-xam yu mag ci ay xujaj yoo xam ni xujaj yu wér lañu ci jamonoy munaadara ci jataay yi munaadara ya nee na kooku jarut muy ñëw sax di soobu ci sama loxo kuy soobu ci sama loxo na doon boroom xam-xam ba pare doo ko soobu kon loolu yëpp day wane ni eh, ñoom dañu jiitaloon xam-xam gannaaweelu ñu ko ci genn anam kon ci kaw loolu eh, bu fekkee ni boroom xam-xami xadiis ya seen umda seen sukkandikuwaay ci wéruk xadiis wala ñàkk wéram mooy isnaadub xadiis ci la ñuy sukkandiku ngir àtteb xadiis ne wér na wala wérut nañu xool lan moo doonoon taxawaayu a'immatu tasawuf ci wàllu asaaniidu xadiis yooyu ndax isnaad dafa am solo mooy li Abdullah ibn al-Mubarak di wax rek al isnaadu min ad-diin wa lawla al isnaadu la qaala man shaa ma shaa daa bokk ci diine moom isnaad bu dul woon wéeruwaayu xadiis yooya ku mu neex wax lu la neex askane ko diine ji te kenn du ko mën a teppi waaye isnaad dafa amoon solo looloo taxoon ñu joxoon ko yitte naka noonu boroom eh, ahlu tasawuf boo seetloo ci wàllu isnaad dañ ci amoon ay juhud yoo xam ni ay ay ay taxawaay yu rafet ay taxawaay yu mucc ayib tijaaha marwiyaatihim ba lu ñu daa solo jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ko daa solo bi asaanidihim ila nabi sallallahu alayhi wa sallam looloo tax danga fekk ci téere xadiis yi lu baree baree bari ay rijaal yoo xam ni kaanu min al xuffaad wa min al aimma al muhaddisiin da ca fekk ñu bari ñoo xam ni kaanu min ahli tasawuf looloo tax eh, jàngat gi ci waxtaan wi dinañ ko séddale ci ay point point yooyu mooy taxawaayu eh, bi ci jëkk mooy taxawaayu boroom xam-xami tasawufiya ci wàllu isnaad nan lañu ñu taxawe woon tijaaha asaanidil xadiis e, naka noonu seeni tas musannafaat boroom xam-xami tasawuf wala nitu tasawuf yi ana lan la ñu taalif ci ay téerey xadiis naka noonu ci wàllu naqdu ruwaat te muy ilmul jarxi wa taadil lan moo ca doonoon seeni taxawaay naka noonu wàllu taxriijul axaadiis lan moo ca doonoon seen taxawaay ak yan injaazaat lañ ca def naka noonu wàllu mustalahul xadiis ana lan la ci eh, suufi yuy bind naka noonu sharxu téere xadiis yi ana yan la ci nitu tasawuf yi def naka noonu wàllu isnaad ak ijaazaat ci ilmul xadiis ana yan mooy asaanid yeeg ijaazaat yi nga xam ni eh, ñoom ñoo ko bind kon point bu njëkk bi mooy dañuy joxe bu ci nekk misaal rek ndax waxtu wi du ñu may pour ñu mën a wax lépp waaye dinañu joxe bu ci nekk ayina min al amsila ngir rek ñu man ci tegtaloo ci ni gannaawee lu ñu woon xadis benn yoon waaye sax dañ koo jiitaloon fesoon ci ba gën cee fes sax ñu dul ñoom moo tax nuqta bu njëkk bi dinañ ci wax ci wàllu xuduru suufiya fi asaanidi kutubil xadiis kon bu ñu delloo ci téere xadis yi yaa xam sixaax yi la wala sunan yi wala maajin yi wala masaanid yi wala musannafaat yi xam ni yooya yépp ay anami taalifin la ci wàllu xadiis ndax buñ nee sixaax yi misaal Buxaari doy na ci waaye buñ nee sunan Abu Daawuda doy na ci buñ nee maajim mujamu Tabaraani ca la buñ nee masaanid musnad Ahmad buñ nee musannafaat musannaf Ibn Abi Shayba xeeti taalifin yooyu ci xadiis ñoom boroom xam-xamu suufi yi ñoom dañoo fés ci asaaniidu xadiis yooyu fés goo xam ni eh, kenn mënu ko inkaar ala kulli xaal moo tax dinañu citer ay tur ci yoo xam ni kaanu min a'immati as-suufiyya wa kaanu min a'immati al-hadiis kadhalika te yépp it ñu toxale ko ci tadkiratul xuffaad bu imaam Zahabi tadkiratul xuffaad xam ni Zahabi dafa bind ay téere yu bari ci ilmu rijaal waaye mu am téere boo xam ne da ko jagleeloon xuffaadul xadiis ñi nga xam ne ñoo gënoon a ràññeeku ci wàllu xadiis xam ni kaanu xafada wa kaanu kadhalika eh, min kibaaril muhaddisiin mu lim ci ñu bari bokk na ci ñi mu ci lim ka nga xam ne da koo tudde musnidu Baghdad abu abdillahi ahmadu bnu hasan ibnu abdil jabbar as-suufi nii la ko waxe teg da cee teg as-suufi mu doon koo xam ni eh, zahabi cité na ko cité na it ka mu tuddee ne al imaamu al xaafidu zahid cheikhul haram abu said ahmadu bnu muhammad bnu ziyad ibnu bishr bnu dirham al basri as-suufi mu teg ci it as-suufi wasfu na ko ne imaam la ci xadis xaafiz la zahid la cheikhul xaram abu said ibnul arabi assuufi mu waxati it keneen ku mu tudde alqudwatu abu abdillahi alxaafiz muhammad ibnu xafif assuufi cheikhu biladi faris ba tey bokk na ci ñooñu abu abdirahman sulami su euh, zahabi nee na alxaafizu alaalimu zahidu cheikhul mashaayix muhammad ibnu alxusayn ibnu muhammad ibnu muusa an naysaburi assuufi ba tey bokk na ci ñooñu musnidu xuraasaan abu muhammad abdullah ibnu yusuf al asbahaani assuufi bokk na ci ñooñu it ba tey atiyatu ibnu said alxaafiz cheikhu lislaam abu muhammad al andalusi al maghribi assuufi kooka nga xam ne abu amr daani nee na wa kataba alxadiis alkathira wa kaana thiqatan kataba maana bi makkata an ahmad ibn faris mu ne dafa doon koo xam ni bindkatu xadis la woon ku ci màccoon la ku doonoon siqa la ku ñu wóolu woon la ci wàllu xadis ba tey bokk na ci ñi dahabi tudd ba tey abu nuaym alxaafidu alkabir muhaddisu alasr ahmad ibnu abdullah ibnu ahmad ibnu isxaaq ibnu muusa ibnu mahran almahraani al asbahaani assuufi mu waxati bi ba tey ci ñooñu dimashq wa muftiha alxaafid abdul aziz ibnu ahmad tamimi alkattaani assuufi wasf yi yépp amul lenn luñ ci ixtira waaye zahabi mooy waxe nii ci ñii nii la leen tudde wane ni kaanu kaana lahum xudurun malmuusun fi asaanidil hadi ahadis e, loola yépp zahabi moo ko wax mu waxati ni bokk na ci ñoom abu saalih al aminu al mutqin al muhaddisu suufi nasiiju waxdihi fi tariqatihi wa jamcihi wa ifaadatihi mu ne maa ra'aynaa mislahu fi xifdi alqur'ani wa jamci al ahadith samia alkacira wa jamaca al abwaaba wa shuyuux kon kooku it ay awsaaf la yoo xam ni dahabi moo ko wasf e, alam bu mag boobu bokk na ci ñi zahabi si teyit ci ay matu suufiya ka mu tudde alkattaani al imaamu almuhaddis almutqin mufiidu dimashq wa muhaddisuha abu muhammad abdul aziz ibn ahmad at tamimi ad dimashqi as suufi wasfu suufi moom moo koy tegal ku nekk ngir ràññee it ni kaana li suufiya xuburun malmuus fi asaanid al ahadith bokk na ci ba tey ñamu tudd al imam al muhaddis al jawaal taajuddin muhammad ibn abdurahman ibn muhammad al mas'udi al xurasaani as suufi kon ñu baree baree bari lañu dañ ciy gàttal rek ngir sàmmonteeg waxtu yi ñi nga xam ni zahabi tudd na leen ñi ci des abu nu'aym al asbahani eh, tudd na leen ñi ci des ibnu kasir tudd nañu leen tañu doonoon a'immatan min a'immati tasawuf te kaanu min xufaadil xadiis wa kaana lahum xudurun malmuus fi asaanidil ahadis kon ñooñu loola benn tegtal la ci wane ni suufi yi kaanu xaadirina wakaanu kaanu muhtammiina kadalika wa musaahimiina fi ithraai asaanidil ahadis eh, ay tegtal la ci ay misaal la ci Eh, bu ñu jógee it ci bunt boobu ñu bari lañu indi woon waaye waxtu wi li mu ñuy may rek lañuy ñuy jukki waaye des na lu bari de <laughs> kon baax na eh, ba tey ishamatu suufiya fi tasnifi loola seeni xuduur la ci wane asaanidul kutub kutubil ahadis seeni isnaad suuf yi dañ cee baree wan lool lool lool nga xam ne ay matul xadis kaanu yaatabirunahum min awsaqi thiqaat loolu tax na ñu seppi ñooñu jëlee ko ci téere yi ku mel ni Zahabi ak Ibnu Kathir eh, ak Abu Nu'aym al-Asbahani ci wane ni eh, ñoom it kaanu yahtammuuna bil ahadith eh, wa kaanu yaxdumuuna al ahadith an-nabawiyya ash-sharifa kon ñaareelu point bi mooy ishaamu suufiya fi tasnif fi alxadis seen fés ak seen juhuud ya nga xam ni def nañu ko it ci wàllu taalif ci ay téere xadis kon muhaddisuun yi nga xam ni ràññee nañu leen ni ki ñu leen xamee ci wàllu taalif e Buxaari yoog Muslim ñu mel ni ñoom naka noonu gis nañu ni am nay kilifa yu mag yoo xam ni ay suufi yu la ñu woon bind nañu it ay téere téere yoo xam ni kaanat umdatan e, wa xujjatan liman jaat liman jaau baadahum ñooñe it e, dinañ ci citer ay tur yu yu limu bokk na ci ñooñu abu abdurahman muhammad ibn alxusayn assulami alxaafid almuhaddis alzahid alsuufi saaxiba saaxibu tasaanif alkathira moom bind na ay téere yu bari yoo xam ni téere la yoo xam ni asnadaha ila nabi sallallahu alayhi wa afar bu mu ciy wax wala xadis bu mu ciy wax da koy riwaaya bi isnaadihi ila nabi sallallahu alayhi wa bokk na ci téereem ba mu tudde alfutuwa bokk na ci téereem bi mu tudde aadaabu suxba ak téereem bi mu tudd al arbauna fi tasawuf kon ñetti téere yooyu yépp téere la yoo xam ni asnadaha ila nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ila man aza riwayatiha ilayhi ña nga xam ni ci ñoom lay sukkandiku seeni wax day sard isnaadam moom ba ca ñooña eh, keneen ki mooy alxaafiz abu nu'aym ahmad ibn abdullahi al nga xam ni moo bind téere bi naan xilyatul awliya wa tabaqatul asfiya mu doon téere boo xam ni aafaar ya mu cay indi ak xibaar ya mu cay indi wu ca ne da koy sard min indihi min isnaadihi ila man uziya alxabaru ilayhi ba ca borom xabar ba moom abu nuaym loolu la def ci xilyatul awliya mu nekk ci fukki mujallat ci fukki mujallat xam ni xadis ya ca ñëw rek buñ ba ñu ko seppee toll na ci juróomi junni xadis ak lu teg te benn bu ca ne da koo solo min is bi isnaadihi ila nabii sallallahu alayhi wa sallam mu doon téere boo xam ni Eh, téere la fi ahadis waaye it téere la fi taraajum waaye téere la it fi maarifati ilalil ahadis wa fi maarifati aljarxi wa taadil kon eh, kaana xaafidan muhaddisan sannafa fi l ahadisi ahadisa kacira bind na ci xadis lu bare bari bokk na ca yemu bind eh, téeréem ba mu naan dalailu nubuwa xam ni siiratu rasul la waaye xabar ya ci nekk yépp da koy sard ci isnaadam jëm ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa bokk na ci ca la mu bind al mustaxraj ala saxiixi muslim mustaxraj la xam ni téere la boo xam ni xadis ya ngay fekk ci muslim yépp daanaka da nga ko ca fekk waaye bi isnaadi abi nuaym al asbahani as-suufi ila nabii sallallahu alayhi wa sallam bind na it beneen téere bu tudd eh, taxrij la boo xam ne taxriju ahadis inna lillahi tisatan wa tisina isma téere eh, xadis boobu taxriij na ko ci juzu boo xam ne juzu bu yaatu la sard ci asaanid yu baree baree bari min indihi ila nabii sallallahu alayhi wa sallam yadkuru fihi eh, hada al xadis bokk na ci ñoom abu amr ismail ibnu nujayd assulami te maamu abu abdurahman ibn sulaymi la bind na moom it benn téere boo xam ni juzu la ci xadis waaye xadis ya ca nekk yépp ahadis musnada la bokk na ci ñoom it alxaafis abu bakar al ajurri al ajuri mi nga xam ni bind na benn téere bu rëy ci wàllu sunna ak wàllu pas-pas tudde ko ash-sharia moom it kaana imaaman min a'immati suufiya téere la boo xam ne dafa bokk ci téere yi gën a rëy ci yeñu bind ci wàllu i'tisaam bi sunna wa bi aqidati ahli sunna wal jamaa ash eh, téere boobu moom eh, al ajuri xadiis yu bari yu ca ñëw asaar yu bari yu ca ñëw da koy sard min indihi ila annabi sallallahu alayhi wa aw ila man uziya al xabaru anhu bind na it moom Abu Bakr al Ajurri téere bu ñu naan ar ruya bind na beneen téere bu ñu naan al xuraba ak kitaabul arbain ak kitaabu samanin ak kitaab aadaabul ulama ak kitaab at tahajjud yépp bu ci nekk lu mu cay nettali rek da koy nettali bi isnaadihi ila nabi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci ñoom it benn euh, muhaddis bu ñuy tuddee alxaafidul kabir alxakimu tirmizi xam ni moo bind nawaadirul usul xam ni téereb xadis la boo xam ni néew na eh, bari na xadis yoo xam ne da nga ko daa gëstu ci téere ya ko jiitu doo ko ca fekk waaye rawaha huwa ci isnaadam ila nabi sallallahu alayhi wa sallam tudde ko nawaadirul usul téere la boo xam ne musnad min indihi ila annabi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci téere bi nga xam ne mooy awaariful maarif xam ni ki ko bind mooy shihabuddin abu hafs omar as-sahrawardi xam ni téere tasawuf la waaye it aasaar ya mu cay indi yépp rek da koy nettali jóge ci moom dem ba ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loola it ay misaal la yoo xam ni dafay wane ishaamaat yi nga xam ni ay matu tasawuf dañ koo def ci wàllu taalif ci xadis ala tariqati riwaayati wa ala tariqati almuhaddithin bokk na ci it ba tey ishaamaatu suufiya fi naqdi ruwaat mooy wàllu jarx wa dëgg la euh, buntu jarx wa taadil buntu la boo xam ni bu ñu ko seetee dëgg dëgg dëgg dinañu seet dinañu gis ni xuduru a'immati tasawuf ci buntu boobu kaana xuduran qalilan jiddan bariwul lañu ca wax bariwul la ñu bind ci wàllu jarh wa ta'dil ndax lan ndax ñoom dañoo jiital alwara dañoo jiital looy wax mu wóor la te wàllu jarh wa ta'dil dëgg la xam-xam la boo xam ni xam-xam bu sell la waaye nag ay njuumte yit bari na ci da gis koo xam ni siqa la ñu daifal ko wala koo xam ni daif lañu ñu siqa ñu tawsiq ko ndax yenn saay wàllu ta madhub da cay feeñ da cay fës bokk ak nit ki madhab dana tax nga tawsiqal nit yenn saa yi njuumte am ci tawsiq ga xam la nga xam ci waa ji ci zahir mu doon lu la convaincre nga tawsiq ko ngir loolu te fekk ci baatin wérut am na yeneen ñu xam baatinam ba tax ñooña euh, jarx ko kon dafa doon xam-xam boo xam ni euh, ya cay rot ci ay maalumaat ci rijaal yi laysat maalumaat qat'iyya fi kathirin min ahwaali ahwaaliha loolu tax na nitu tasawuf yi comme wàllu jëw comme wàllu wax ci nit ki lu la wóorul loo amul yaqiin ñoom dafa bokk la ñu daan moytu ngir kooka bañ a doon seen xasmu yowmal qiyaama loolu taxoon na seen xuduur ci wàllu jarax wa taadil néewoon lool mu néewoon lool eh, ndax boo demee ci eh, zahabi mi ngi nettali jële ci ibnu daqiqil iid mu ngi wax ni wàllu jarx wa taadil yenn saay danga ca fekk al xalal xalalun yaqa'u bi sababi adami al wal axdi bi tawahum wal qara'in allati qad tataxallaf nee na wàll yenn saay jarx wa taadil aji jarx ji dana jarx te fekk moom ci boppam sàmmuwut yenn saay dana jarx nit te fekk amu ci yaqiin te wahama rek ne liy jarx la fa jarxa li Eh, naka noonu yenn saay bi nga gis xarina gu tax nga jarx raawi bi te fekk xarina googu laysat ala zahiriha wa laysat ala wajhiha wa hiya xarina mu mutaxallifa loolu tax na nee na mu doon xam-xam boo xam ne xam-xam bu wóoradi la moo tax moom ibnu daqiq al iid ca la dahab yi toxale ci moom nee na fala budda min al ilmi wa taqwa fi l jarxi fa li suubati ijtimaci hadihi sharaa'it fi mu muzakkiin azuma xatarul jarxi wa taadil wara ak taqwa wax rek te yàlla tax jarx te yàlla tax taadil te yàlla tax euh, ibnu daqiq al iid nee na jafe gi mu jafe ak charti mën a jarxu jafe gi mu jafe ak néew gi mu néew ci euh, jaarixiin yeeg euh, muaddiliin yi looloo tax jarx wa taadil doon xam-xam bu dangereux doon xam-xam bu jara moytu looloo tax nag a a'immatu at-tasawuf daan ko moytu lool ngir bëgguñu wax ci nit ki lu nekkul ci moom bis penc kooku di leen topp ca loolu ñu waxoon ci moom te nekkul looloo tax buntu boobu a'immatu tasawuf dañ ko daan moytu ba daawuñ ci xuus lu bari donte nag am na ay benn benn yoo xam ni daan nañ ci wax donte seen wax bariwu ca bokk na ci ñoom Abdullah ibn al-Mubarak bokk na ci Abu Nu'aym al-Asbahani bokk na ci al-Hakim at-Tirmidhi bokk na ci Abu Bakr ad-Dinuri bokk na ci alxaarisil muhaasibi bokk na ci alfudayl ibnu iyaad daan nañu wax ci jarx wa taadil waaye daawuñu ko baril lañu daan lañ ca daan wax mooy lu leen wóor ñu am ci yaqiin lool ca lañ daan àddu lu leen wóorul daawuñu ca wax moo tax seen wax néew ca kon wàllu jarx wa taadil eh, bariwut xuduuru aymati tasawuf ci bunt boobu comme na mu baree ci yeneen buntu xadiis yi eh, bu ñu jógee ci bunt boobu dal ci beneen bunt mooy ishaamaatu saadati suufiya fii taxriji al ahadith an nabawiya wàllu taxrij taxrij xadiisu yonent bi ci misaal nga gisub téere eh, bu ñu waxee comme ar risala libni abi zayd nga gis masail yi nga xam ne dafa ñëw ci risaala te sukkandiku ci ab xadiis nga dem ci risaala dal di seppi masail yooyu seppi it taxrij ahadis yi nga xam ni masail yooyu ca xada ahadis yooyu la sukkandiku bokk na ci ku mel ni ixyaa ulumi diin xam ne alxaafiz al iraqi dafa jël ixyaa ulumi diin xool xadis ya ca rot yépp mu seppi ko ca dal di koy taxriij génne xadis ya wane xadis boo bu nekk ca xadis yooya diw moo ko solo ak diw ak diw ba xadis ya jeex tudde ko almugni an xamlil asfaari fi l asfaar fi taxriji ma fi ixyaa ulumi diin min al athar loola la ñuy tudde taxrij boo demee ci ay matu tasawufit da nga fekk ni am nañu ay injaazaat yu bari lool ay ishaamaat yu bari lool ci wàllu taxriij al ahadith la ca gën a yéeme it mooy téere boo xam ni day jàngale taxriij musuta am ci jamono téere buy jàngale taxriij téere taxriij amoon na waaye téere boo xam ni qawaa'idu taxriij lay jàngale ka njëkk a def mooy Ahmad ibn Siddiq al-Xumaari Ahmad ibn Siddiq al-Xumaari moo njëkk a bind téere buy jàngale nan la ñuy taxriijee xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ko tuddee xusulu tafrij bi usuli taxrij moom mooy kii ci njëkk a bind wa kaana imaman min a'immati as-sufiyya ash-shadhiliyya ad-darqawiyya kon moom njiit la woon doonoon na sax xutbu ci tariixa boobu boo demee ci mashaariqa yeeg arab yi lu bari xalifab tariixa ñoom xutbu lañ koy wax ci lu baree bari xutbu tariixa loolu lañ koy wax lu baree baree bari moo tax moom xutbu la woon ci tariixaam Eh, mu doon eh, koo xam ni moo njëkk bind comme ni ñu ko waxee téere boo xam ni day jàngale nan la ñuy taxrijee xadiis yonent bi sallallahu alayhi wa kon bu ñu delloo ci buntu boobu ba tey danañu gis ni ulama tasawuf bind nañu lu bari ci taxrij bokk na ci ñooñ Jalaaluddin Abdurrahmaan Suyuti bind na ay téere yu bari ci wàllu taxrij eh, bokk na ci téere yi nga xam ni ñii taxrij lépp ñépp dañ cay dellu surtout mutaaxirun yi téere bi mu naan aljaamiu saxiir xam ni xadis yenent bi dafa tënk ba pare bu ca nekk mu azwu barab ba nga xam ni foofa la xadis booba nekk ba pare attey xadis ba min xaysu sixatu wal xusnu wa daaf kon téere bu am solo ci wàllu taxrij bokk na ci téereem bi mu tude aljaamiul kabir ci taxrij la ak jamul jawaami ci taxrij la naka noonu alla alil masnua fi l ahadis al mawdua moom it téere la boo xam ni taxrij xaas lil ahadith al mawdu'a wa na ci mu doon ki njëkk a bind boo xam ni yatakallamu an al ahadith al mutawatira tudde téere ba al azharu al mutanasira min al ahadith al mutawatira ba pare ixtisaar ko tudde ko xatfu al azhaari min al ahadith kon suyuti kaana imaaman min a'immati al hadith wa lahu injazatun kabira fi taxrij al te ab suufi la woon goo xam ni ak tasawufam amul ñaar ñu cay werante ñaari nit du ñuy werante ci wàllu tasawufam bokk na ci ñooñu abul ala idris ibn muhammad al iraqi al fasi bind na ab téere boo xam ni ci wàllu taxrij la tudde ko al mustadrak ala al jaami al saxiir téere la boo xam ne moom it téere taxrij la te wa kaana imaaman min aimati tasawuf bokk na ci ñoom al xaafiz ahmad ibn siddiq al xumaari boobu ñu tudd léegi ne moo njëkk a bindu téere ci qawaidu taxrij moom xumaar yi bind na ci téere tudde ko almu bind na ab téere ci taxrij tudde ko almu daawi li ilalil jaami'i saxiiri wa sharhil munaawi mu doon téere boo xam ne bu rëy la ci ñeenti mujallat la euh, al jaami'u saxiir bu suyuti ak sharhu munaawi ca jaami'u saxiir ilal ya ca nekk moom lay taxrij ca téereem mbooba mu dellu bindati beneen téere tudde ko alhidaaya fi taxrij ahadisil bidaaya alhidaaya téere bii di al bidaayatu bidaayatul mujtahid moom lay taxriij ay ahadiisam mu nekk téere boo xam ni ci juróom ñaari mujallat la kon eh, moom it kaana min aymatil hadis walahu kutubun fi taxriij bokk na ci taxriijam ba gën a yéeme it mooy masaaliku dalaala fi taxriiji ahadis yi ar risaala risaala bii di ibn abi zayd taxriij na xadis ya ca nekk ba mu toll ci lu ëpp ñeenti junni xadis ya nga xam ni moom ca la borom risaala sukkandikoo woon ca ba muy bind risaalaam ba bokk na ci ki nga xam ni moom lañuy ñuy tudde imaamul muxarrijiin mbooleem ñiy mas a bind téere ci taxrij ahadis yonent bi téereem moo ca gën ba tey jii kenn bindut lu dab téereem kenn bindut lu gën a yaatub téereem kenn eh, tëralul ab téereem ci manhaj ba nga xam ne ci la tëraloon téereem boobu te kooku mooy alxaafiz yusuf ibnu abdullahi zaylai zaylai mu nag mu dëkkoon Somaali nit ku ñuul la woon ay taalibeem yu bari ci ay taalibeem ñoo jàngal alxaafiz ibnu xajar zaylai moom ay taalibeem yu bari ku demee ni ibnul mulaqin ku demee ni albalqini eh, ku demee ni al iraqi ñooña taalibey zaylai la ñu woon mu bind téereem bu yaatu boobu tudde ko nasbu raaya fi taxrij ahadith al mu doon téere bi gën yaatu gën a jotale gën matale ci téere taxrij yi wa kaana imaaman min aimati tasawuf moom alxaafis yusuf ibn abdullahi az-Zayla'i dellu bindati beneen téere ci taxrij ahadis yi ñëw ci kashaaf bu Zamakhshari tudde ko taxriju ahadisil kashaaf kon wàllu taxrij naka ñu gisee boroom xam-xam yi e, tasawuf yi di ci bind te it nag lañ ca bind mooy la ca gën ba tey mooy la ca gën ba tey ndax nas bu raaya tudd nañ ko waaye it téere bu mel ni albadrul munir fii taxrij ahadis rafi'i kabir nga xam ni ibnul mulaqin a ko bindoon ibnul mulaqin moomee nga xam ni mooy ki bind tabaqaatul awliya xam ni téere bu rëy rëy rëy la bu am solo eh, ci eh, zikr awliya yi fi jaar ci eh, umma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ibnul mulaqin moomu kaana min kibaaril muhaddisiin mu bokk ca ña juróom ña nga xam ni ñoo ëpp lañu taalif ci lislaam moom ibnul mulaqin ñu naan ko ibnul mulaqin tikroor yi nee moom it nit ku ñuul la woon te it mi ngi dëkkoon fii aqsa gharba afriqiya inda nahri sanhaja mu xaw a niroog Sénégal lool wala boori Fuuta nee nañ foofa moo foofa la dëkkoon te nit ku ñuul la woon it ibnul mulaqin doonoon na cheikh min suyuuxi alxaafid ibnu xajar moom it bind na albadrul munir ci wàllu taxrij la boo demee ci alxaafid almuhaddis alallaama abdurauf almunaawi xam ni mooy borom mawlid bu siiw boobu naan mawlidul munaawi eh, bind na benn téere xam ni mi ngi ko tuddee taxrij ahadis tafsir albaydaawi mbooleem xadis bu ñëw ci tafsirul baydaawi taxrij na ko moom eh, munaawi mu bind mawlidul munaawi wa kaana imaaman min a'immati suufiya eh, bu ñu delloo it dinañ fekkaat eh, ci ku naan sadruddin abul maali muhammad ibnu ibrahim al munaawi munaawi ab munaawi la moom tamit bind na benn téere bu mu tuddee al manaahiju wa tanaaqix fi taxriji ahadisil masaabiih ci juróomi mujallad moom it téere la ci taxrij te ñii ñu tudd ñëpp ku ne ci ñoom kaana imaamin imaaman min a'immati tasawuf kon borom xam-xami tasawuf yi ci wàllu taxrij al ahadith xam ni fan na la wu compliqué fan na la wu jafe ndax xadis boo xam ni gis nga ko teg ko bët rek lijjanti xadis bi fépp fu mu mas a jaar ba yaxal ko loola dafa doon xam-xam boo xam ni xam-xam bu am diqa la bu jafe la ci wàllu xadis te ñii ci bind la ca gën a fés kaanu a'immatan min a'immati tasawuf bokk na it euh, ci euh, niqaat yi nga xam ni boroom xam-xami tasawuf yi imaamu tasawuf yi dañ cee def ay ishaamaat yu mucc ayib mooy wàllu ulumul xadiis wa mustalah wàllu mustalahul xadiis dañ cee bind lu baree baree bari bokk na ca téere ba ca gën a am solo xam ni mbooleem lu ñu bind ci mustalah baadahu ci la sukkandiku te te la ñu sukkandiku te mooy abu umar ibnu salah téereem ba di muqaddimatu ibnu salah ibnu salah kaana imaaman min a'immati ahli tasawuf ndax kaana eh, eh, taalibeem yu bari yu baree bari kaana albasahumul xirqata suufiya moom alxaafid abu amr usmaan ibnu salaah ash-shahrazuri te moo bind muqaddimat ibnu salaah ñii di ko tudde ulumul xadiis kon wàllu mustalah téere ba nga xam ni mbooleem ña ci mustalahul ca téere boobu la ñu sukkandiku imma ci sharx ko wala ci nazm ko wala ci ixtisaar ko wala ci def ci ay ay ay ay ay nikaat ñépp ci moom lañu sukkandiku te moom it kaana imaaman min aymati tasawuf bokk na ci ñi nga xam ni kaanu aimatan min aymati tasawuf te bind bind yu am solo ci wàllu mustalahul hadith al imam abu zakaria yahya ibn sharaf an-nawawi bind na téere bu mu tudde irshaadu tullaabil haqaayiq moom lañuy wax ni wàllu xutbaaniya jot na ko ca guddi ga mu ko jotee ca ëllëg sa ca tàkkusaan la faatu ba muy faatu ñeen fukki at juróom la am eh, loola am nañu ko tarjamaanoonu comme ñoom sha'raani yeeg ñoom E, Yusuf an e, moom bind na téere bu mu tudde irshaadu tullaabil haqaa'iq fi ma'rifati sunani ila ma'rifati sunani xayril xalaa'iq bind na it benn téere bu mu tudde at-taqrib wa taysir li ma'rifati sunani al-bashir an te taqrib boobala la Suyuti di sharhu ci tadribu raawi te kaana imaaman kenn weddiwul ni kaana min a'immati tasawuf bokk na ci ñoom ba tey Suyuti xam ni li mu binde ci mustalahul hadith bari na lool bokk na ci téereem ya gën a fés te mooy tadribu raawi fi sharhi taqribi nawawi euh, nga xam ni benn la ci tée ñetti téere yi ñu ne ñoo gën ci téere yi ñu bind ci mustalahul hadith ñoo ca gën a matale gën ca jotale gën ci doon téere yi doo yoo xam ni muharrar la moom tadribu yi te ka ko bind kaana yi imaaman min mati at tasawuf bind na it yeneen téere bokk na ci euh, alfiyatu yi xam ni mooy alfiya ba gën a jotale it ci wàllu manzuma ci mustalahul hadith sharh alfiya boobu ci téeréem bu mu tudd albahru alladi saxar fi sharhi alfiyati ilmi al athar kon moom it kaana suufiyan eh, suufi yu goo xam ni kenn weddiwut ak tasawufam bokk na ci ñooñu yi nga xam ne bind nañu it ci wàllu mustalahul hadith te nekk nekkoon ay imaam ci ay ci tasawuf bokk na ci alxaafis sirajuddin ibnul mulaqin mi ñu doon tudd léegi di cheikhub xaafis ibnu xajar moom nga xam ne moo bindee tabaqaatul awliya bind na ay téere ci mustalax benn bi mu tudde ko at tadkira benn bi mu tudde ko al muqni xam ni yépp ci mustalahul xadis la bokk na ci it cheikh al islam zakariya al xam ni bind na lu bari ci mustalax e, bind lu baree baree bari e, ci ilmul xadis waaye bokk na ci téeréem ba ca gën a fës téere bi mu tuddee fathul baaqi fi sharhi alfiyati al iraqi wa kaana imaman min aimati assufiya dafa amoon tariqa boppam sax boo xam ni e, murid yi dañ ca daan sóobu lu baree baree bari bokk na ci ñoom ba tey abul imdaad ibrahim allaqaani ibrahim allaqaani menn borom jawharatu tawhid moom it bind na benn téere boo xam ne téere bu rëy la ci téere yi gën a rëy ci téere yi mustalah hadis la bokk eh, doon sharha it bi gën a jotale ci shuruxi nuxbatil fikar tudde ko qada qadaaul watar fii sharxi sharxi nuxbatil fikar fii sharxi sharxi nuxbatil fikar ki ko bind mooy ibrahim allaqaani xam ni kaana imaaman min aymati tasawuf téereem boobu it bokk ci téere yi ëpp solo ci xam-xamu mustalahul xadiis min xaytu kasratu maddatihi wa min xaytu taxriiri wal itqaani wal istiaab kon moom it kaana imaaman min aymati tasawuf bokk na ci ñoom ba tey ñi bind ci wàllu mustalax te doonoon ay njiit ci tasawuf abdurauful munaawi ba tey ma ñu tuddoon borom mawlidul munaawi ga tudde téereem ba moom it al yawaaqitu wa durar fi sharxi sharxi nuxbatil fikar Eh, bokk na ci ñoom al allaamatu al mulla aliyu al mulla ali al qaari al harawi moom bind moom it ab téere ci wàllu mustalahul hadis tudde ko mustalahaatu ahlil athar fi sharxi sharxi nuxbatil fikar ñoom ñetti ñii ñëpp sharxu sharxu nuxbatul fikar la ñu mooy sharx bii di eh, sharxu xaafis ibnu xajar di nuzhatu nazar la ñu jël sharxawaat ko mu doon sharxu sharx kon moom it kaana imaaman min aymatu tasawuf mooy ki bind alxizbul kabir alxizbul kabir wala alxizbul azam alxizbul azam benn téere ci wàllu ahzab suufiya yi la mu doon xizb bu yaatu bu gudd lool moom mulla ali alqaari moo ko bind wa kaana imaaman min aymati tasawuf waaye lahu hada alkitab fi mustalahi alxadis eh, ba tey bokk na ci ishamaat yi nga xam ne ashama biha ay matu tasawuf ci wàllu mustalahul xadiis eh, ki nga xam ni mooy alaalaamatu alxaafid al cheikh Mouhamad Jaafar al Kattaani xam ne bind na moom it téere bu yaatu ci wàllu ulumul xadiis aamatan tudde ko ar risalatu al mustatrafa fi bayaani mashhuuri kutubi sunnati al musharrafa xam ni jaamiaat yépp amut benn jaamia boo xam ni am nga taxasusu xadiis wastaxnat an hada al ndax moom genre lu xaw a niroog fahras la xam ni mbooleem téerey mustalah xadiis yi ak téerey xadiis yi téerey zawaid yi maajim yi masaanid yi eh, lépp rek loo xam ne dafay aju ci xadiis amatan ak façon yi taalifin ci xadiis kulli fununil xadiis la jël bu ci nekk téere yañ ca bind mu indil la ko téere bu nekk mën hajam ak mustalaxam ca téere ba mu indil la ko benn mujallat bu rëy la tudde ko ar-risaala al-mustatrafa moom it laa yastaxni anhu ayu taalibin min talabati alxadis wa kaana imaaman min aymati suufiya amoon na tariqa boppam sax moom tamit nag e kon yooyu ay misaal la it ci ishaamaat ay matu at ci wàllu e, mustalahul hadith mu des ba tey ishaamaatu saada suufiya fi lxadiisi diraayatan seeni ishaamaat ci wàllu xadiis ci jàngale ko ci sharaax ko ci istimbaat ci ay ahkaam yu baree baree bari wàllu woowu lañ ci bind it bari na lool dañ ciy joxe rek ay misaal yoo xam ni bariwul bokk na ci muxtasarul buxaari bi nga xam ni ibnu abi jamra moo ko bind muxtasarul buxaari da koo bind ba pare sharxal ko boppam tudde ko bahjatul nufuus xam ni wàllu usulu ilmi tasawuf moom la istixraaj ci mustalaxam boobu ci ci muxtasaram boobu moom ci boppam moo ixtisaar saxiil Buxaari moom lañu tuddee muxtasaru ibnu abi jamra eh, xam ni xadis yi nga xam ne xadisu zuhdu la xadis yi nga xam ne xadisu tasawuf la xadis yi nga xam ne xadisu raqaayiq la yooya la dajale ci saxiil Buxaari def ko mu doon muxtasaram ba pare sharxal ka boppam tudde ko bahjatul nufuus mu nekk ci ñaari mujallat yu rëy wa kaana imaaman min aymati tasawuf xaafid ibnu xajar daanaka doo romb benn xadis ca xadis yooyu ci Buxaari ca sharxu fathul baari lu dul ni xaafis ibnu xajar dana ca indi la nga xam ni moom la ca ibnu abi jamra istimbaat ci maani zuhdiya wa maani tasawufiya bokk na ci ñoom ba tey abdurauf almanawi téere bi mu bind tudde ko faydul qadir fi sharx aljaamici saxiir xam ni sharx la ci benn téere ci téere xadis ya gën a yaatu muy aljaamicu saxiir xam ni fukki junni xadis ak ñaar a ngi ci eh, munaawi sharx ko ci sharxam boobu mu tudde faydul qadir sharxal jaami as-saxiir bokk na ci ñoom ba tey suyuuti sharxana daanaka li ëpp ci alkutubu sitta waaye dañ ciy joxe misaal rek ba nga xam ni mool nañ ko eh, ya nga xam ni mool nañ ko mooy ad-diibaaj fi sharxi saxiixi muslim ibn al-xajjaaj naka noonu zahru ruba fi sharxi al-mujtaba sunanu nasaayi la cay sharx bële saxiixu muslim la cay sharx te suyuti comme niñ ko xamee kaana imaaman min aymati tasawuf bokk na ci ñoom ba tey ibnul mulaqin mi ñu tuddoon am na téere bu mu bind tudde ko al i'lam bi fawaidi umdatil ahkam xam ni ci chara yi umdatil ahkam ya ëpp solo la bokk moom al boobu te ki ko bind kaana imaman min aimati tasawuf dellu bind at tawdix fi charxi al jaami' as sahih xam ni buxaari la ci ay charxa te ci fanweeri mujallat la ko bind moom ibnul mulaqin bokk na ci ñooñu nga xam ni kaanu suufiyatan wa sharaxu kutuban min ummahaati kutubil hadith bokk na ci almulla ali alqaari boobu ñu tuddoon léegi bind na téere bi mu tuddee mirqaatul mafatih fi sharxi mishkaatil masabih xam ni ci fu fukki mu la ak ñaar borom xam-xam yi nee nañu musuñoo gis ku mel ni moom ci wàllu diqatul istimbaat ci hadith leen saa dina indi maanaa moo xam ni lam yaxtur bi baali ahadin min qablihi te hadith ba yaxtamilu hada al maana moom it ki ko bind kaana imaaman min aymati tasawuf bokk na ci imaamu tasawuf yooya nga xam ne bind nañu ci wàllu xadis ci sharaako alqaadi iyaad bind na ikmaalul mu'lim li sharxi saxiixi muslim e abul abbas alqurtubi it bind na almufhim lima ashkala min talxiisi kitaabi muslim bokk na ci ñoom annawawi bind na alminhaaj fi sharxi saxiix muslim ibn alxajjaaj bokk na ci ñoom abu abdullahi muhammad ibn xalifat alwashtaani te ñu gën ko xamee ci al ubbi bind na téere tudde ko ikmaalu ikmaalil mu'allim fi sharhi sahih muslim bokk na ci ñoom muhammad ibnu muhammad ibnu yusuf sanusi sanusi menn borom umul barahin bind na moom it ab téere boo xam ne sharh sahih muslim la mi ngi ko tudde mukammilu ikmaalil ikmaal mukammilu ikmaalil ikmaal xam ni sharh la it ci sahihi muslim bokk na ci ñi nga xam ni eh, ci ay matu suufiya lañu te bindoon ay téere ci wàllu shara hadith ya al imaam ahmad zaruq menn mi nga xam bind na téere boo xam ne mi ngi ko tuddee at taaliq wa tanqiix ala al jaamixi saxiix Buxaari la ay sarx moom Zarruq donte téere bi muula guñu ko kon yooya it ay misaal la ci ishamaat ay matu tasawuf ci li nga xam ni mooy sharhu al an nabawiya bokk na ci seen i ishamaat yooyu ba tey ishamaatu saadati suufiya fi jamci lbaraamiji wal faharis wal asbaat wàllu baraamij ak faharis ak ak al asbaat ñii di ko tudde al mashyaxa ñii euh, mu doon tur yoo xam ni menn mbir mi rek lay tudd ñii dinañ ko tudde barnaamij ñii di ko tudde fahras ñii di ko tudde sabat ñii di ko tudde almashiaxa mu doon téere yoo xam ni la ca doon jubluwaay ñu ko bind mooy dajale ci seeni ijaazaat ya ñu am ci xadiis euh, asaalatan ak yeneen ulum islaamiya yi taba euh, bi tabaaiya xam ni yow mashaayix yi nga jànge ci ñoom ku ci nekk loo jànge ci moom booba nag wàllu ijaaza da daan doon ijaaza musalsala bil asanid ku la jàngaloon mu muwatta ba mu jeex la daan ijaazaal ca mu muwatta nga xam ne da ngay am ijaaza ak silsilatu bu tàmbalee ci yow dem ba ci yonent bi sallallahu alayhi ba ci Maalik ba ci yonent bi ku la jàngaloon Buxaari yi loola la daan def téere xadis yépp noonu lañ ko daan jàngee boroom xam-xam yi nag daan ci def ay ijaazaat yoo xam ni eh, dana la mën a permettre nga mën a euh, sukkandiku ci ijaazaat yooya ngir mën a yu tukkee ci yow ba ci borom téere yooya ba ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci hadith am na ci fiq am na ci mbooleem ulumul islaamiya yi am na cax ba ci euh, turuqu suufiya yi ñoom nag ñoo gënoon a fés ci itibaar wàllu isnaad isnaad asaanid yooye téere ya ñu ko dajale yooye la ñenn ñi di tudde albaraamij surtout andalusiyuun yi ñenn ñi di ko tuddee al faharis ñenn ñi di ko tuddee al asbaat ñenn ñi di ko tuddee al masyaxaat borom xam-xam yu njëkk yi ñëpp bind nañ ci daanaka amut benn boroom xam-xam bu fesoon bu yàgg lu dul ni bind na fahras wala bind na sabat fi jamii marwiyaatihi ba tey nag am na ñoo xam ne lahum inaaya bi al asbaati wal baraamij wal faharis boroom xam-xamu tasawuf yi min qadimi zamani ila yawmina hada ñoom ñoo gënoon a fës ci wàllu wutal ay isnaad seeni téere ak seeni riwaayaat yaa xam ci hadis la yaa xam ci fiq la yaa xam ci tasawuf la yaa xam ci xam-xam wu mu mën a doon moo tax boo xoolee faharis yi ak asbaat yi ñoom ñoo ci gën a fës dinañ ci joxe misaal ci yenn rek yoo xam ni yenn ci ay mutaaxirun ñoo ko bind ñu bàyyi xel nag ne xaafid ibnu xajar am na ci euh, abdul xaq al ishbili am na fahras xaadi iyaat am na faharas mi ngi ko tudde alxunya faharis yu bari la mi aat aw alaaful faharis borom xam yu mag yépp ko amoon waaye dafa xawoon a gent boroom xam-xamu tasawuf yi rek ñoo ci desoon bokk na ci ñi ko dundalaat fésal ko ci jamono yii benn boroom xam-xam bu ñuy wax makki ibnu azuz makki ibnu azuz xam ni mu ngi doon dund ci xarnu bële ñu génn sanat ci xarnu fukk ak ñaareel bi ci gàddaay yonent bi Eh, ab Tunisi la waaye mujj gi eh, Turquie la nekkoon eh, moom Makki ibn Azuz bind na benn téere bu yaatu tudde ko umdatul asbaat fi litisaali bil fahalisi wal asbaat xam ni laa takaadu tajidu xadisan min al ahadis nabawiya illa wa lahu isnaadun ila hada al xadis mooy umdatul asbaat li Makki ibn Azuz am na it beneen boroom xam-xam bu ñu tuddee alxaafidul mutqin Muhammad ibn Suleymaan ar-Rawdaani moom it kaana imaaman min aymati tasawuf bind na benn téere tudde ko silatul xalaf bi mawsuuli salaf silatul xalaf bi mawsuuli salaf wa kaana suufiyan maghribiyan haajara ila dimashq fa aasha hunaaka hatta tuwfi moom la ñu doon wax ni kenn nit la koo xam ne dafa mel ni yàlla ñeen fukki nit la ko jox xelam seen xel la dajale jox ko ko ndax na xel bi xel mi réye woon ak na xam-xam bi bare woon bokk na ci ñoom Muhammad al Amin ibn Abidin nga xam ni kaana eh, rasan li mutaaxiril xanafiya wa cheykhan min mashayikh al islam fi turkiya tuddoon tuddoon Muhammad al Amin ibn Abidin xam ni téere ba gën a am solo ci madhab Abu Hanifa tudd raddul muxtaar ala durril muxtaar fi sharxi tanwiiril absaar moom moo ko bind waaye bind na ab fahras bu yaatu tudde ko uqudul laali fil asaanidil awaali ñoom ñëpp kaanu a'immatan min a'immati at tasawuf eh, boo jógee ci ñoom nag ñaar ñi nga xam ni ñoom ñoo mujj xam ni kenn ki ñu tudde ko Muhammad Abdul Hayy ibn Abdul Kabir al-Kattani eh, doonoon ab maghribi xam ni ci jamonoom fi mu yegg ci xam-xamu xadis kenn mësu ko ci yegg amul kenn koo xam ni dañ ko dañ ko daa tëkkaaleeg moom boo demee ci Yusuf Nabahani tudd na ko ci Jaami' Karamatil Awliya te jamono ya mu koy tudd boobu moom ñaar fukki ak benn la am moom eh, al jamono ya ya ko Yusuf Nabahani di tudd xaw na koo mot maam ndax 1962 gii la faatu waaye tudd na ko ne gise naa ak moom waaye ci dundam musta gis ku mel ni moom mu ne ta xale la boo xam ne ñaar fukki at ak benn rek la am ci wàllu zuhdu ci wàllu wàllu wàllu wàllu tasawuf ci wàllu xam-xam ci mbooleem fànn yi musuta gis ku mel ni kooku di Muhammad Abdul Hayy al-Kattani euh, moom moomu nga xam ni fu mu masaa dem ci réewu naar yi muy Saudi ak fu mu mën a doon Euh, fi ñu ko daa teg daawuñu ko teg daawuñu fa teg benn borom xam-xam moom kattaani moomu bind na téere tudde ko fahrasul faharis wa mu'jamul maajim wal mashyaxaat wal musalsalaat ci ñetti mujallad xam ni bi ko makki ibnu gisee bi mu ko bindee ba pare boobu shaab yónnee ko makki ibnu azuz makki ibnu azuz gis ko musumaa gis taqriz nit taqrize téere ni makki ibnu azuz taqrize téere boobu ndax taqriifu xas sa bopp la def ci téere boobu ne ko sa téere bii kat nga ma yónnee dëgg dëgg danga ma cee yar waaw boo demee taxriij bi mi ngi ci muqaddimay eh, fahrasul faharis danga ma cee yar sama bakken bu ñàkk solo bu bon bi nga xam ni demoon na ba jàpp ni kenn melul ni moom ci wàllu xadis ci àdduna ba ma gisee sa téere bii ci la sama bakken dal di nangu wàcc xam ne nag ndekete yoo daa réyoon xamut dara munut maanaam taqriidu xas sa bopp mën naa ne lu nekk yekk na ko boppam xam ni ku la ko yekkoon yow nga summee ko jàmmaarloox moom waaye moom da koo yekk boppam gannaaw ba mu gisee fahrasul faharis bu eh, alkattaani mu doon téere boo xam ni ba ba mu koy bind ba ci jamono yu mujj yi mooy ajmau kitaabin li asaanidil ahadith mundu asri riwayati ila yawmina hada ila amut benn téere bu mel ni moom min haythu al jamu lil asaanid wal faharis wal ijaazaat wal mashyaxaat wal asbaat moom def na loolu moom kattaan yi wa kaana imaaman min a'immati tasawuf ba mu fi jógee am na benn boroom xam-xam boo xam ne mi ngi dund ba tey e, tudd Yuusuf ibnu Abdirahman al-Marashli mu ngi dund ba tey kooka it bind na téere wa kaana wa huwa suufiyun kabir mooy xutbu tariqa alxalwatiya ci Lubnaan ak ci Urdun ak ci euh, suuri yi wàllu tariqa boobu ñu naan alxalwatiya xam ni tariqa yi ñoom ahmad diir diir foofa la bokkoon euh, masoon na doon xutbu tariqa ba euh, ku demee ni ahmadul bakri nga xam ni ci moom la salaatul fatiha salaatul fatiha soso moom ahmadul bakri moomu moom it ci tariqa boobu la bokkoon alxalwatiya ki doon seen njiit ci jamono tey mooy yusuf ibnu abdirahman il marashli moom moomu bind benn téere boo xam ni ajmau kitaabin ala wajil itlaaq ci wàllu asaanidi riwaaya ak asaanidi ahadis yi ci yoo xam ne ay riwaayaatam la moom ila jamici kutubi sunna ila jamici al kutub al asbaat ila al maajim wa ila al masyaxaat wa ila al musalsalaat nga xam ni lam yajtami fi kitaabin qattu majtamaa fi kitaabihi huwa mi ngi tudde Yuusuf ibnu Abdirahmaan al Marashli Eh, téeréem ba it mi ngi ko tuddee mujamul maajim wal masyaxaat wal faharis wal baramij wal asbaat ki ko bind mooy yusuf ibn abdurahman al marashli suñ borom dimbali nañu ba am nañu ak moom ak alaaxa ba tey rek jot naa wax ak moom jot naa wax ak moom maa ngi koy xibaar sax waxtaan wi ba mu nasi mu jox ma ci benn nasiha bu gàtt dama ne ko loo xam ndax ginnaaw bi ma dajalee lii foraatu ko ci ay téere eh, tey sama xel dem ci moom ma yónnee ko message ne ko nag loo xam ci loo xam ci ci ci ci mawdu bu mel nii ak lan nga ñu cay tegtal ci mawdu bu mel nii waaye la mu ñu cay teg dafa ne ma boroom xam-xamu xadis yépp ay suuf yu la woon lu dut ginnaaw ba nga xam ni mu Muhammad ibn Abdul Wahhab ñëw na lu jiitu loolu mbooleem ku ñu xam ci xadis kaana suufi lii rek la ma tënkal moom waaw message baa ngi noonu ci ci sama portable mooy ki bind mu'jamul maajim wal mashixaat xam ni mooy ajma'u kitaabin fi riwaayaat wa fil asaanid ala wajhil itlaaq lii kon ci gàttal euh, nitu tasawuf yi euh, lahum ishaamaat fi jamiil majaalaat al ilmiya ci lislaam yaa xam ci alquran la wala ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran ak lépp lu ca aju xadiisu yonent bi ak lépp lu ca aju seeni isxaamaat isxaamaat yu ca fés la ca kenn jiituwu leen ca sax nag kenn jiituwu leen ca e, ci jamono bu yàgg ba ci tey ji ñu toll nii kon wax ni nitu tasawuf yi laa yaxtamuuna bil xadiis ku leen xamul wala xamuloo xadiis wala amuroo mumaarasa ci mu àllafaatu e, al mutaqaddimina wal mutaaxirin amaana wax jooju mën na jibe ci yow waaye ñoom ictimaad gañ daan ictimaad ci xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci mbooleem seeni mbir ci mboolem seeni mbir lañ leen di tuumaal it comme niñ ko waxe léegi jàpp ni ñoom seeni umda mooy ay manaamaat ilhaamaat loolu ittihaamatun aariyatun an istiham alxaaji abdullah ibn ibrahima shinqidi comme niñ ko waxee kaana suufiyan kabiran li nga xam ni qararahu wa naqalahu an suufiya anna ilhamaatu suufiya laysat dalilan yustanbatu minha alsharau shari wa yunbadu lilhaamu bilaraa'i ani bihi ilhaama lawliyaai laa yaxkumu lwali bila dalili min annusuusi aw min altawili kon loola day firndeel rekk ni ahlu tasawuf seen mbir yépp ci alquran lañ ko teg ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci ku mel ni Abdul Qadir al Jaylaani ala wajhi al misaal ala sabilil misaal eh, la mu bind ak ña nga xam ni taxaraju ala yadayhi ay muhaddisuun yu mag lañu ay fuqahaaw yu mag lañu ibnu qudaama mi nga xam ni mooy akbaru musannif fi lmadhabi alxanbali te talmada ala abdulqadir aljilaani mubashara te ba muy dem ci abdulqadir moo ko doomu baayam doomu baayu taxam di abdul ghani almaqdisi bi bind umdatul ahkam bind tahdibul kamal bind bind alkamal fi asma'i rijal gi nga xam ni moom la mi Mizzi def tahzibul kamal moom Abdul Ghani al Maqdisi moomu nga xam ni moom ibnu Qudaama la àndaloon ay moroom lañu ñoom ñaar ñoo àndandoo dem ci Abdul Qadir al Jaylaani mu mu jàngal leen yar leen wa albathahum al xirqata suufiya wa xar wa taxarraja ala yadayhi ibnu Qudaam borom al Mughni akbaru kitaabin wa akbar musannaf fi al madhab al hanbali moom moo ko bind taalibe bépp Abdul Qadir Jeylaani la taalibe bépp Abdul Qadir Jeylaani la Abdul Ghani al Maqdisi taalibe bépp Abdul Ghani euh, Abdul Qadir Jeylaani la te la gën a rëy ci ilmu rijaal rijaalul ahadith moo ko bind al Kamal fi asmaa'ir rijaal nga xam ne moom la misi ixtisaar ci tahzibul Kamal Hafiz ibn Hajar ñëw ixtisaar ko ci tahzibu tahzib dellu ixtisaaraat ko ci taqribu tahzib kon euh, aymatu suufiya lahum injaazaat kabira jiddan fi kaafati almajalaat alilmiya wa xaasatan fi majaali alxadiis annabawi ñu gis ci asbaat yi nga xam ni ak ijaazaat yi nga xam ni dañ ko amee ci jamono ci at yii mu am ci benn sabat boo xam ni mi ngi tudd ad dalilu al mushir ad dalilu al ila falaki asaanid al ittisaali bil habibi al bashir sallallahu dawil fadli shahir wa sahbihi dawil qadri kabir xam ni muhaddisu makka wa musniduha gi tudd abu bakar ahmad ibnu xuseyn ibnu muhammad ibnu xuseyn alxabshi alalawi nga xam ni moo nekkoon qaadi makka nekkoon fa mufti tafaatu atub euh, junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent 1954 moom moo bind téere bi ad dalilul mushir xam ni ba tey makka ñaari doomam ya fa nekk muy ahmad ak muhammad ibnay abi bakr al habshi man ijaazal nañ ma man mii defal nañ may ijaaza ci hadis moo leen jur ñoom ñaar mooy akbar musnid ci makka xaaliyan ñaari doomam yooyu ñoo gën a am uluwul ci makka foofu la ñu dëkk ay ay lañ ñoom seen baay moo bind téere bi ñoo ma ci jox idne waaye min xilaali qiraati lil kitaab ci laa gis lii may bëgg a wax ni ba muy wax ña ko ijaazaal moom moom Abu Bakr al def ci tudd Cheikhuna Sayyid Ahmad at-Tabari ibnu Abi Bakr al mu wax kooku ni mi ngi faatu atu junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn mu tarjama kooku huwa al-allaamatul jalil ash-sharif Sayyid Ahmadul ñëw ba ci aaxiri tarjamatihi waaye mu wax ni moom mii di Ahmad at-Tabari Abi Bakr al mi ko ijaazaal moom am na ay sëriñ yu bari yu ko ijaazaal. ñooñu ko ija ñi gën a fës ci ay sëriñam yi ko ijaazaal juróom-ñeent lañu juróom-ñeent ñooñu kamu ca njëkk a tudd mu ne waxat axada min ulamaai asrihi minhum mbakke taarafa maahu bi sénégal wa axada anhu tariq mu doon loo xam ne asartu alayhi fi sanaayal kitaab ñu xam ni kon suñu mag ñi ala kulli xaal kaanu ala al jadda ci gàttal foofu lañ ne woon moom la ñuy tëjee waxtaan yi wa sallallahu wa sallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa jërëjëf euh, sëriñ Abdoul Ahad ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey xam naa ne euh, ñi nga xam ne ay gëstukat lañu man na maa wax ne tey ñoom ñëpp dimbali nga leen surtout nag ñi nga xam ne dañuy gëstu ci wàllu xadis du wax sax nag mu tasaw yi foo nii kese waaye képp koo xam ne yaa ngi gëstu wàllu xadis rek tey dimbale nga ko ndax andil nga ko ay delluwaay yoo xamante ne gépp wàll goo xamante ne jëm na ci xaddis rek su fekkente ne bëgg na caa am xam-xam bu delloo ci delluwaay yi nga xamante ne moom nga ko junj rek incha allah dana ci am la nga xamante ne moom la bëgg kon xam naa ne ngir njëkkante waxtu bi rek dañuy jox kàddu gi sëriñ Ahmadou Mbacké su ko defee. moom dana def ab taxaw seetlu incha allah ci li nga xam ne moom la sëriñ bi doon waxtaane bala ñuy ñëw ci yenn ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi kon dañuy wax kàddu gi rek sëriñ Ahmadou Mbacké su ko defee mu def benn taaliq ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wajcal kalaami rachidan wa murshidan wa fikrati nawir wa qalbi arshida mbokk yi ma ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di ndokkeel bu baax Cheikh Abdoul Ahad ci waxtaan wu am solo yu mu fi def nii di ko xamal rek ne mbokk yi dañ ma wax ngir ma jël kàddu gi xëy na ngir sant rek waaye mawduu bi mu doon waxtaane moom mawduu am la ci njëlbeen gi ku seetlu ni mu tàmbalee waxtaan wi di nga yëg li tax juhudi ulamaay suufiya feeñul te mooy tawaadoo bu metti ak ñàkk gis sa bopp ak fàtte sa bopp ak adamu ruyati daat loolu feeñ na lool ci waxtaanam ci njëlbeenam loolu nag day firndeel ni borom xam-xam yi tasawuf yi li tax xamuñu dëgg dëgg seen Eh, yitt yu kawe yi ñu def ci xam-xam ak yi ñu bind ak fi ñu toll ci xam-xam ak seen niveau yu kawe yooyu mooy tawaadu bu metti boobu nga xam ne moo feeñ ci Cheikh Abdoul Ahad mi ci ñël benn waxtaan wi ñoo ngi koy ndokkeel bu baax di ko ñaanal mu bokk ci ñi nga xam ne lii mu doon waxtaane muy wàllu xadis yaakaar naa réew mi nu ne bu ñu doon seet ñi ci sut ci xadis moom ci la bokk te réew mi bokk ci ñi ci sut ci xadis loolu woyofut buñ ko doon seetaat ci adduna bi itam ñi bokk ci réew mi dañ ci bokk insha allahu taala jiñ ci sut ci xadis yal na ko yàlla sàmmte gën koo dëgëral li mu doon waxtaan nag man ñaari seetlu rek laa ci am yu tuuti mooy ne li ma dégg ci waxtaan wi mooy kon boroom xam-xam yi tasawuf yi ñoo sàmm diine ji su fekkee dañoo jàpp ne ñoom wéruñu walla seeni mbir wérul kon diine ji ci moom mooy yàqu ndax xadis ñoo nu ko toxalal kotu kutubu xadis yi Buxaari ak Muslim ak sunan Abu Dawud ak yi ci topp yépp moom wax na ne ñu jëlee ay sufiyanke lañ ñi ko tuxalee ci ñoom ba indi ko ci noonu ay sufiyanke ci gàttal rek boo seetloo tàmbalee ko ci téere Buxaari bi nga xam ne moo gën a wér ci téere xadis yi ci li borom xam-xam xadis jàpp ñi ko gën a sara sara yi ci gën a mag bokk na sara ibnu Hajar al-Asqalaani si ibnu ibnu al-Imaam ibnu Hajar al nga xam ne moom la tudde amirul mu'miniina fil xadis koo gis nañ mu defal tarjama Cheikh Abdul Qadir Jeylaani te bu fekkutoon dafa ànd ak moom ca lam ne du ko defal tarjama gis nañ eh, al imaamul Qastalaani bokk ci sara saxiixul Buxaari te imaamul Qastalaani ku ne gis na Mawaahibul Ladunniya moom ab suufi dëgg la bu kenn werantewul di ku Sëriñ Tuubaa fonkoon itam gis nañ bu dee saxiixu gis nañ al imaamu Nawawi nga xam ne moo ko sarxu sarxu bi ci gën a mag gën cee gën cee gën cee bokk ci ci ëpp solo boole ci te imaamu wi bi muy wax sanadam ci njëlbeenu euh, téere bi daanaka fu mu waxe ci ñim jële euh, maanaam téere bi léeg mu ne fulaan kaana min ahli tasawuf wala min aimati tasawuf wala kaana suufiyan wala demoon bari na ci lool ci biir wax ji ba ni mu ko waxee imaamu Dhahabi si siyeeru alaami nubala Eh, gis nga bari na ñi mu bëgg a tàgg dëgg-dëgg day wax ne kaana suuf suufiyan waaye kaana min ahli tasawuf kaana min aimati tasawuf kon borom xam-xam tasawuf yi ñoo nettali sunna si yonte bi ñoo nettali xadis yonte bi sallallahu alayhi wasallam ba mu agsi ci noonu kon ku leen jam mën nga ne xadis yonte bi nga jam ba ci alquran sax buñ seetloo alxuraan qiraat saba ñi ko li ba mu agsi ci noonu ñi boo leen seetloo ñi ci gën a dëgër ay suufenke lañ tàmbale ko ci al imam Zakaria al nga xam ne daanaka asaanidu qiraat yépp faw mu daje ci moom li ci ëpp bokk boo demee ci téere bi ñu tuddee maarifatu qurraa'il kibaar ala tabaqaat wal ansaar ñi nga xam ne ñoo nettali qiraat yi ñi ci ëpp boo seetloo day da leen di wasfu ci suuf ne ay suufiyanke lañ mel ne tàmbalee ko ci ahmad ibnu ali al baghdadi ak al muqri abu ahmad ibnu sakinat al baghdadi ak al-allaama al-waasifi ak ku mel ne abu abdullah al-misri al-muqri suufi bi ñu xam al imaam najmuddin al-waasiti ak keneen ak keneen kon dañuy gis ne diine yi ci boom li ko sàmm ñi tax alquran ñu jëlee ko ci yonte bi sàmm ko ba mu agsi ci ñi ko bind ginnaaw ba ñu ko toxalee ci moom ñëpp ay suufiyanke lañ loolu Cheikh Abdou Lahad feeñal na ko ci anam gu mucc ayib ci indi delluwaay yii mu indi nii ak ñi mu tudd ñooñu ñooy ñooy ñooy ulamaawu alxadis mboolem ñu ngi fi tudd rek al jalaaluddin suyuti al imaamu laqaani abdurauf al manawi al mulla ali al qaari ñooñu mënoo wax ci xadis te tuddoo leen kon alqaadi iyaad ibnu abi jamrata ak ñeneen ak ñeneen ba am na sax ñoo xam ne da wax na ñoom dañoo solol seeni taalibe alxirqa xira mooy mooy mbub baay faal yi maanaam def leen ay baay faal mooy mbubb yu woyof yi nga xam ne ñu koy def ngir toroxlu loolu mooy xirqa loolu bu fekkee asa ibnu Salah borom muqaddima bi wax na ne daanañ ko solal ay atbaam masalan loolu day wane ne kon jëmmi xadiis yonent bi sallallahu alayhi ak alquran ñi ko taawu ba mu agsi fii ay ulama la xadiis lañ loolu tekkiwut ne ñeneen ñi defuñu dara waaye ñii moom ñoo ci gën a fes ci buñ sukkandoo ci waxtaan wi nga xam ne moom la fi Cheikh Abdul Ahad def ba ci ñu mujj ñi ku mel ne Zahidul Kawsari ak imaamu Abdul Halim Mahmoud ak ñu mel noonu ñooñu ay borom xam-xam la ñuy ràññee ci xam-xam ak rawatina liggéeyal xadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak alquran ba ci ni mu waxee ni Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu anhu nga xam ne Serigne Touba xam ngeen ne bind na téere ci xadis arbauna xadisan Cheikh Mouhamad Abdullah Alawi wax na ko ci nafahatul miskiya wax ne bind na ab arbauna arbauna xadisan comme ni ko imaam bu mel ne ni imaam Nawawi Nawawi bindee arbauna xadisan boobu loolu day wane ne. ijaasa bii nga wax mën naa xëy na kii ci wàllu tasawuf la ak tariqa waaye boro Cheikh Ahmadou Bamba itam kaana min aimati alxadis wa sunna nabawiyya ñoo ngi la jégalu lu baax a baax di la ñaanal yàlla gën laa taxawu te di la jot li itam cantuk mboole mu assasa bi yëpp ak borom xam-xam yi nga xam ne ñoo daje fii yëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Ahmadou. ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xamante ne moom nga def. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar ci turu muassasatul Wafa bi huquqil iman di am mbégte lool ci jataay bi di am lu kawe suñu njot itam ci waxtaan wi ci jariñu giñ ci jariñu ak dégg guñ ko dégg ñuy ñaan yàlla mu fayal nu la guddal saw fan te wéral saw yaram te bàyyi la ak sam xel mbokk yi nañu waxtaan wi lool déglu gi. laaj yi firndeel na ko xataay waxtu wee waaye laaj yu baree bari la waaye dañ cee jukki lu tolloog benn wala ñaar rek ndax waxtu wi li ci des bariwul mbokk mi dafa doon laaj mbokk mi dafa doon laaj mu ne ndax ulamaul hadis ni nga ko waxee ndax ñoom ñëpp ay suuf yoon lañ wala ndax ñoom ñëpp nekkuñu ko woon wala ñi ci ëpp ci comme ni mbokk mi laajee léegi laaj bi moom dafa mel ni tontuwaale nañu ko ci biir euh, muhaadara bi euh, dëgg la amut euh, amut wenn yoon walla wenn manhaj wala maslak waam ci lislaam te ñëpp dal di bokk nekk ca laa shakka ni lu bari lool min ulamaay tasawuf aw min ulamaay al kaanu suufiya ndax suufiya wala yoon wu mu mën a nekk Euh, ñaari mbir rekk la wala ñett rek fa nekk benn bi mooy nga doon ko bokk fii samimil amri di ko dund ba ku la gis xam ni moom la euh, wala koo xam ni dunduloo ko euh, ci mazhar ku la gis xam ni du xam ni moom nga waaye nag mbir moom yaa ngi koy difaa saa su ne yaa ngi koy défendre yaa ngi koy défendre saa su ne Cheikh Ahmad dafa wax léegi junj ci Abdul Qadir al Jayla junj ci alxaafid ibnu Hajar alxaafiz ibnu xajar boo xoolee euh, dafa am ñaari marxala ci dundam marxala boo xam ni euh, dafa doon euh, dafa wonoon tasawuf ginnaaw marxala bu mujj bi rek dafa jublu tasawuf ba tax ñi ko xam ci marxala bu njëkk ba dañ jàpp ni lam yakun suufiyan ñi ko ñi xam marxala bu mujjoom ñoom dañ ne ab suufiyu la waaye xibtatul yi bi mu bind bi bi nga xam ni defendre na ki ko bind Euh, xam ne ibnu rajab da doon radd borom xibtatul qaari fi tarjamatu cheikh abdul qadir jilani euh, ibnu hajar ñëw di ko di radd kooka ba tax moom it mu bind téere xaas fi xayaati xaafis ibnu fi xayaati abdul qadir jilani maa ngi gis benn fatwa bu mu ci def ci abdul qadir jilani euh, sama jarbaat bi maa ngi ko koy tëralal keroog mu jàng lépp ba mu jeex mu doon fatwa bu yéeme ndax ibnu xajar ñu laaj ko ci abdul qadir ñu ne ko euh, borom xibtatul yi dafa am ay karaamaat yu muy askane abdul qadir yoo xam ne aqrab ila euh, ndax loola wér na ak abdul qadir li mu doon wax tamit euh, ay wax yoo xam ni manees na jàppe ni wax yu rëy rëy rëy la buñ ko màndaxee ci sharia ñu laaj ko lan mooy gis-gisam ci lool waaye ku yër tontu wa mu ca tontu ci taqsim wax yooya ca ñamuy jibe mu ne ku mel ni Abdul Qadir ñëpp xam nañ ni nitu yàlla la woon wax ju mel nii bu jibee ci moom imma mën koo dégg wala ñu bañ koo mën a dégg bu dee mën nañ ko dégg ñu xam ni hakada loola la ndax nit ki dina yegg ci xaal foo xam ni la muy wax eh, ci zahiru shara mënees na koo ta'wile ci anam goo xam ni ci zahiru shara dañ koy nangu waaye bu fekkee ne mënuñu ko taawile ci shara nañ ko wutal ngànt xam ni jamono yamu koy wax amaana dafa nekk ci jamono yi maxu koo xam ni daanaka eh, kenn du ko ca roy waaye gis nga utal Abdul Qadir ay maxaarik yoo xam ni dëgg-dëgg lettre eh, fatwa bu gudd la toll na ci ñetti ñetti page xam ni yet yu daafi anil Abdul Qadir al-Jaylaani looloo ko tax a jóg kon la ëpp ci borom xam-xam yi kaanu imma suufiya wala ñoo xam ni yataatafuuna maa suufiya lu néew lool ci ñoom ñoo nekkoon ña nga xam ni kaanu eh, yunkiruuna ala ahli tasawuf même ibnu taymiya mi ñuy wax sax lam yakun yunkiru ala ahli tasawuf inkaaran mutlaqan waaye dafa am ci ñuti tasawuf ñoo xam ni kaana yunkiru alayhim ña mu mënut a ña mu mënut a comprendre kaana yunkiru alayhim ña mu mënul mën a comprendre da da da da daan sukkandiku comme Abdul Qadir Jeylaani ala sabili misaal ba loola mawqifam ci Abdul Qadir taxoon na sax am nañu ne kaana qaadiriyan huwa bi nafsihi waaw ne kaana qaadiriyan ndax jege gi mu ko jege benn maamam di Abdus Salaam ñu naan ko majdu diin ki bind muntaqal axbaar bi neylul awtaar di sharx xam ne moo jur baayu ibnu taymiya moom majdu diin moomu ibnu Qudaama xëy jàngal ko ibnu Qudaama bi doon tudd léegi doon taalibe Abdul Qadir ni ci suluuk ci xam-xam moo jàngal majdu diin ibnu taymiya Majduddin ibnu Taymiya moo jur Abdul Halim Abdul Halim moo jur ibnu Taymiya mu siiw bi moo tax ñu bari ku demee ne Abul Hasan an-Nadawi nee na kaana suufiyan waaye nag ci biir tasawufam nag daf ci wutu yoonu boppam am ñoo xam ni nangulu leen am ñoo xam ni nangul na leen kon li ëppoon ci boroom xam-xam yi ci lislaam ala madaari taarix kaanu suufiya aw mutaatifina maa suuf jërëjëf jazakumullah xayr